a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu al-imaamu al-haafidu shaykhul islaam muhyiddin abu zakariya yahyaa ibnu sharafin an-nawawi ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahmatullahi alayhi fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahihati an-nabawiyya rahmatullahi alayhi al-hadiith ath-thaani wa ath-thalaathuun an abi sa'iid Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan al-Khudri radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa darara wala dirar xadiisun xasan rawaahu ibnu maaja waddaaraqutni wa gayruhumaa musnadan wa rawaahu maalikun fil muwatta an amri bni yahya an abiihi an annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mursalan fa asqata abaa saciid wa lahu turuqun yuqawwi ba'duhaa ba'dan kon al-imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf rahmatullahi alayhi mu ne al-hadiis as-saani wa salaasuun mu ne al-hadiisu hadiis bi nga xamante ne nii as-saani mooy ñaar wa salaasuun ak trente muy lan trente euh, euh, trente-deux hadiis euh, li nga xam ne mooy hadiis numéro trente-deux moo nekk nii mu ne an Abi Sa'iid ci quarante-deux hadiis yi kon mooy bi mooy numéro 32 mu ne an abi Sa'id koy jële bii nii ci na Abu Sa'id Sa'd ibn Malik Sa'd la tuddoon di doomi Malik Malik boobale di ibni Sinan di doomu Sinan al-Khudri yi bokkoon ci waa parce que maama mi daam ko juddu doon Khudra loolu moo tax ñu naan ko mooy al-Khudriyu radiyallahu ta'ala anhuma ndax baayam Malik saxaaba la woon boo xam ne mu ngi génn Uhud moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko doon gis moom nii day waa bu doon laajte ne day yëglu bëgg ñëw ci yonent bi sallallahu day laaj ne kan mooy yëglu ñu ne ko Abu Sa'id mu ne ah ibnu Shahid ah Sa'd ibn Malik ibn Shahid doomu Shahid bi voilà keroog moom bokk na ci ñi nga xam ne moom lañ faat keroog ci jullit ñi Uhud baayam moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri turam moo doon Abu Sa'id mooy dàkkantalam mais turam moo doon Sa'd di doomi Malik Malik boobu di doomi Sinan al-Khudri mu ko jox woon ca sëtu Xudra yi ca waa Ansaar radiyallahu anhuma kon fee nag ci fii dane anhu anna Rasulullah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaal kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena la darar amuluk lor nit bu lore voilà bu lore wala dirar mooy bu lore te bu leen lorante voilà bu lor kenn ci loo xam ne sa intérêt bopp ngay lor nit kii di ko teg loo xamante ne ay lor la wala dirar waaye it yow jullit yi bu leen lorante voilà bu leen lorante voilà fexeel sa bopp it deel préserver sa bopp tamit bul lor sa bopp tamit loolu it ci la voilà bul lore bu leen lorante voilà mu ngi noon wala dirar mu ne lii de xaditun xadis boo xamante ne nii boo xamante bu baax la rawaahu solo laa darar wala dirar ay att ay tekki yu bari la voilà loo xam ne boo demee saraa yi dina gën a leer mu ne rawaahu mu ne xadiisun xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la rawaahu solo na ko ibnu maaja waxoon nañ la turam ci jataay bi ñu génn ah abu yazid ah, ah, abu abu abdillah ah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wad-Daraqutni moom itam waxoon nañ la ko Abul Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad Daaraqutni radi rahimahullah wa ghayruhuma ak ñeneen ñu dul ñoom musnada biñ ko solowee nag mooy dañ koo solo mu am càllale ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa rawahu Malik mu ne imaamu Malik daal dina koy solo muy kan fil Muwatta ci téereem bi di Muwatta mooy imaamu daaril hijrati Malik ibn Anas al-Asbahi radiyallahu ta'ala anhu ardaahu Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani moom voilà al imaamu Malik mi nga xam ne mooy boroom giiru Maliki rahmatullahi alayhi mu soloo ko ci Muwatta an Amr ibn Yahya mu jëlu ko ci sëriñam boobu Amr ibn Yahya al ko joo woon ci waa euh, banu Mazin yooyu an abihi mu jëlu ko ci baayam mooy Amr jëlu ko ci Yahya hmm, al-Mazini an abihi kon mu jëlu ko ci baayam an nabi mu jëlu ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mursala mooy mursal mooy daa am kum sote fa asqata ci càllale bi parce que Amr Yahya am Amr di doomu Yaxya Yaxya boobu saxaaba voilà taalibi saxaaba yi la dafa nettali xadiis bi sans mu tudd Seydina Abu Sa'id moo tax mu ne mursala ci loo xam ne daf koo yoor nga ne yonent bi sallallahu moom Yaxya di bàyyi Amr da ne yonent bi saa saa nee na te tuddul ci diggante moom comme que moom fekkewul yonent bi saa saa te dundul ak moom moom kon am na intermédiaire moo tax mu ne fa asqata mu daal di rotal Aba Sa'id muy bu si rotal saxaaba bii nga xam ne moo soloo xadiis bi mu ne wala hu mu ne xadiis bi am na turuqun yeneen yoon yu bari yoo xamante ne nii yu qawi dina dëgër ba'daha yenn yi ba'daha yeneen yi kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu al xadiis as-saalis wa an ibni abbasin radi allahu anhuma anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal law yuta annaasu bidaawaahum laddacaa rijalun amwaala qawmin wa dimaa'ahum lakin albayinatu ala almuddaci walyamiinu ala man ankar xadiisun xasan rawaahu albayhaqiyu wa gayruhu hakada wa ba'duhu fi sahihayn kon al-imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne kon alxadiisu waxoon nañ lool alxadiisu saalis wa salaasuun mu ne lii nag mooy xadiis bi nga xamante ne nii moom asaalisu mooy bi nga xamante ne nii mooy ñetteel wa salaasuun ah, ah, ah, ñetteel wa salaasuun salaasuun mooy lu tax affaire bi ñëwul mu fanweer voilà 33 mooy xadiis bi nga xamante ne nii mooy 33 euh, numéro 33 boo nga xamante ne nii mooy euh, euh, hadith bii nii numéro 33 muy fanweer ak ñett mu ne an ibn Abbas hadith bii mu ngi koy jële ci doomi Abbas ji Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib amoon na doom yu bari mais buñ nee ibn Abbas kese joyal ko ibn Abdallah lañ ci juddoo voilà mooy tout doomam yëpp moo ci gën a siiw te magu ci woon voilà muy Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na law yu'ta an-naasu bi da'waahum mu ne gis nga nit ñi de bu ñu leen doon dégg di leen may li ñuy wootewu voilà bu doon loolu leen am ku ñëw wootewu dara rek ne waaw diw moo rey kii wala diw moo jël sama alal wala diw moo njaaloo diw wala diw mii moo sàcc léegi rek ci loolu kese ñuy wootewu ñu ñu topp leen ci juge bi il suffit kenn ñëw wax loolu Ah attekat bi na ko waaw wax nga dëgg defal ko moom moom moom pen ba loola laaj la mu wax voilà mu ne bés bu toppoon nit ñi di leen jox nit ñi bi dawaahum ci kaw la wootewu ñu leen di defal la bëgg kon de la daari jaal konoon te kon wat naa ne man rasulullah man dawa yàlla li sallallahu wat naa ne ne dina wootewu rijalun ay góor am waala qawmin ay ay alalu nit wa dimaahum ak seen seen deret yi kon loolu bu doon noonu la demee si yow bi dëkk ci ci ci ci ne mbir mi nii la demee moom mu ne kon yaa am dëgg bu loolu loolu la demee waat naa ci yàlla ne kon am na lim xam ne dinañ ñëw seenum ñeme ak ñàkk ragal yàlla ak bëgg alalu àddina ak topp seen bakkan tax na waat naa ne kon la daa dina woote wu rijaalum ay góor lii nag góor jigéen a ci yam am walla qawmin ay alalu ni dinañ ñëw ne diw mii alal jim yor maa ko moom man woon juge bi ne ah kon de dëgg la kon leen ko yónni ah ko delloo ko xaalisam kon noonu

waaye daal li am ba des ma leen koy man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du demee nii de waaye li am ba des mooy albayinatu përëw mooy joxe lay wu leer nañ alal mudda'i waaye ji nga xam ne moo ñëw tuumaal li di woote wenn mbir kooku ne par exemple diw mii alal ji mu yor man maa ko moom da koo jël ci man da koo sàcc wala daf maa daf maa daf maa jaay doole daal di koy nangu wala diw mii moo fëkk sama bët wala diw mii moo rey sama bopp waaye jooju wax loolu kooku mooy l'accu ki nga xam ne mooy l'accusateur voilà moom mooy al mudda'i kii wootewu ne diw moo def yow miy porter l'accusation accusé nit ne yow yaa def yow moomu kooku noonu moom laa kinil bay na kooku moo war a indi preuve voilà doo fekk nit kuy dox guy dox nekk nga ñëw fii juge bi ne moom moo jël sama mbir juge bi ne ko yow eh ay monsieur Kaye yow ñëwal fii mu ñëw nga ne ko léegi yow fii nee na yaa jël mbiram mu ne jëluma ko nga ne ko indil preuve buy wane ne jëloo ko déedéet loolu acte yi dëng la déedéet ki fi ñëw ne diw moo ne moom moo war a indi preuve buy wane ne waa ji na indi ay wuy wane ne waa ji moo jël alal voilà moo tax mu ne laa kinil bañ ñii na waaye li am ba des gis nga preuve li ko ki wa indi lu leer nañ ala ah ci loosu al mudda'i waa ji ñëw accuser nit ñi kooku lañ naan léegi yow indil luy luy étayer sa wax ni qu'est-ce qui propos lan mooy ñëw di dëgëral li nga ne diw nii moo la tooñ wala moo jël sa alal wala moo la defal lii wala moo la yoreloon xaalis loolu yow indil preuve buy wane ne loolu am na voilà wal yaminu kanta waa ji nga xam ne moom lañ mooy l'accuser waa ji ñu accuser ne yow yaa def kooku moom lan lay def al wal yaminu way waat digganteem ak boroomam waaw ah. alaala man ankara ci loosu ka nga xam ne moo weddi voilà parce que bu dee waa ji daa ñëw ne diw mii moom monsieur le juge yow ah, euh, kii attekat bi qaadi bi kii moo jël sama alal waa ji waaw wax na dëgg de maa ko jël kooku kooku taxul ñu kooku kooku moom labu moom ah ummul barahin mooy ah, al al al al nga reconnaître voilà al intiraf mooy ummul barahin nga reconnaître ne maa def loolu moom mooy la mère des preuves kooku jarul ñuy ñuy sori parce que moom nee na ñu xool mais lool kenn du ñëw rek mu wax rek mu ne non dañuy xool est que waa màndiwul est ce que defuñ ko benn pression bu tax mu ne waaw wala yu mel noonu yooyu dañ koy seet parce que gars yi des fois dañuy xoqatal nit ki waaw tëkku la gis nga boo waxul na yow la on va décimer ta famille dinañu faat sa doom ji wala yu mel noonu yow attention billahi boo ñëwee ci juge bi buñ la waxee na nga wax yow yooyu yëpp dañ koy seet yooyu yëpp dañ koy seet bu yooyu yëpp ndax ndax màndiwul ndax jëlul ci ndox mu bon mi wala ginzut wala foonul ci ñax mu bon mi yooyu yëpp dañ koy seet léegi buñ seetee yooyu gis ne il est lucide il est mûr et sans aucune pression mu wax loolu ne man waa wax na dëgg man maa jël deux cents euros voilà waa ji da ñëw ci juge ne waa ji moo jël sama deux cents euros juge bi woowu na ko yow diw de nee yaa jël xaalisam mu ne waaw man maa jël deux cents euros loolu leer waaye fii mooy wax ji bu dee waa ji dafa ñëw ne diw moo jël sama deux cent euros exemple la ñuy jox waa ji ne defuma ko bu boobaa kenn du ne yow yow mi ne defoo ko léegi yow indil preuve déedéet dañ naan yow mi ne moo jël yow miy accusé waate mais moom moo jël sa xaalis yow indil preuve buy wane ni moo ko jël yow preuve bi yow lañ koy laaj kanta moom mii ne moom moom moom jëlu ko lan lañ koy wax waatal al yaminu moom la naan wal yaminu ta waat nag gin ala man ankar ca loosu ki ne defuma ko ki ñuy accusé mu ne maa bañ defuma ko waaye ji day wax ñu ko neex waaye kii moo ñemee yàlla waaye fan laa laale alalam xoolal mu naan maa maa maa maa maa njaaloog doom waxul dëgg waxul dëgg kooku lenn rek lañ koy wax waatal mu waat diggante ba borom man jeex na mu ne lii nag lu rëy la lii àtte moom képp koo xam ne lii moom mooy ndayu àtte voilà moo tax moo tax gis nga waxoon na la imaamu Nawawi rahimahullah ci introduction bi hadith yi mu indi fii ni mu amee solo nga xam ne day dëb bir yi l'islam bi day tourner autour voilà <laughs> même mu dee bu jeexalee <laughs> bon loolu benn affaire mu ne xadiisun lii nag xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la rawaahu daal dina koy solo al-Bayhaqi yu ki nga xam ne mooy al-imaam al-Bayhaqi wa ghayruhu ak ñeneen ñu dul moom hakaza naka nii mu ne wa ba'duhu lenn li ci xadis bii lenn ci wàllu xadis bii fi saxiixayni mu ngi ci ñaari saxiix yu wéri muy saxiix al-imaam al-Buxaari ak saxiix al-imaam Muslim ibn al-Hajjaj alhamdulillah rahmatullahi alayhima léegi kan mooy al-imaam al-Bayhaqi ñun la moo moom mooy moom lañ moo siiwe dàkkantalam Abu Bakr Abu Bakr mais Ahmad ibn al-Husayn la tuddoon ibn Ali wala Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Musa al-Khurasani dëkkoon ko joowoon ca bilaadu al-Bayhaqi mais mais ñu mooy Euh, euh, <laughs> mooy al-Bayhaqi waaw imaam al-Bayhaqi voilà <laughs> ndax dafa dëkk dafa juddoo benn gox mu tudd Bayhaq voilà Bayhaq <laughs> moo tax ñu naan ko al-Bayhaqi moom mu ngi juddoo ay lane ay côté trois trois cent quatre-vingt-quatre voilà génn am nay quatre cent cinquante-huit ci gàddaay ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam voilà ne woon imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi kon moom moo ko solo kon ko mooy la al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Musa al-Khurasani moo siiwe ci al-imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi kon nag al-imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ne al-hadith ar-rabi' wa thalathun an abi saciidin alxudriyi radi allahu anhu annahu qaal sami'tu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama yaquul man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisaanihi fa in lam yastati' fabiqalbihi wa dhaalika ad'afu al-iimaan rawaahu muslimun rahimahu llah kon al-imaamul bayhaqi rahimahullah al imam an-Nawawi al imam al-Bayhaqi bi ma tudd léegi moo tax ma ñëw rek na al imam al-Bayhaqi non <laughs> newuñ ci sunanam da nag moom dindi na sunan waxoon nañ ko temps kon mu ne al imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf Abu Zakariya Shaykhul Islam Muhyiddin Abu Zakariya rabi rahimahullah mu ne al-hadith ar-rabi'u hadith bi nga xam ne mooy ñeent ñeenteel bi wa salaasuun ginnaaw ba nga tegee fanweer muy fanweer ak ñeent muy hadith numéro 34 mu ne an Abi Sa'id mu ngi koy jële ci Abi Sa'id ki mu jële woon hadith bi jiitu woon bi ñu gisoon avant ñuy gis bu Seydina Ibnu Abbaas bi radiyallahu ta'ala mooy hadith bi njëkk gis tey mooy moom moo gisoon nañ turam Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhuma bi nag radiyallahu anhu an Abi Sa'id al-Khudri parce que tuddul bàyyi bàyyi Sa'id al-Khudri yi ko joowoon ca sëtu Khudra yi foofale ca Madina radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax mu ne man ra'a minkum munkara mu ne képp koo xam ne gis ne ci yéen loo xam ne ñaawteef la fal yughayyiruhu na ko soppee na ko changer bi yadihi na ko soppeek loxoom fa in lam yastati' bu dee ne manu koo def ak loxoom fa bi lisaani na ko defeek loxoom na ko soppee ak lam na ko sàppee ak làmmiñam fa in lam yastati' bu ko manula soppee ak làmmiñam fa bi qalbihi na ko def ak xolam mooy na ko metti mu ne wa dhalika loolee nag adhafu mooy li gën a néew al imaani ngëm yàlla lii la rawaahu mu ne solo na ko hadith bi muslimum imaamu muslim rahimahullah kon mu ngi noonu léegi nag boo demee ci saraay ga dinañ ko gën a leeral foofu la ñoom borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne al-hadith al-khamis wa thalathun an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taxaasadu wala tanaajashu wala tabaagadu wala tadaabaru wala yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd wa kuunu cibaadallahi ixwaana almuslimu axul muslim laa yazlimuhu wala yaxzuluhu wala yaxqiruhu attaqwaa haahunaa wa yushiiru ilaa sadrihi salaasa marraat bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira axaahu muslim kullul muslimi alal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irduhu rawaahu muslim rahimahullah kon al-imaamu nawawi rahimahullahu taala mu ne alxadiisu xadiis bi nga xam ne alxaamisu mooy mooy juróom wa salaasuun ginnaaw ñi ñi fanweer muy fanweer ak juróom muy xadiis numéro trente-cinq mu ne an Abi Hurayra mu ngi koy jële ci baayu muus mu ndaw mi di sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> la tahaasadu mu ne bu leen di iñaanante wala tanaajashu bu leen soxorante wala bu leen soxorante voilà ku nekk di soxorante la waaye am nga bëgg daal moom ah xéewal jëne ca loxoom na toxu voilà loolu bu leen ko defante wala te naajasuu te bu leen di def najas voilà mooy lan mooy yow ab benn façon njaay la ci façon njaay yu bon yi nga xamante ni mooy mooy enchère bu baaxul sinon enchère bu baax la mais mooy lii najas mooy façon njaay boo xam ne waa ji day ñëw fi ñuy defe enchère ndax jël yeneen ko saman def na ko jël ne kan moo li jaay benn marché bi ne kan moo a ciy fay te gisoon nañ ko ci Umdatul Ahkam bi tuddoon nañ ko voilà ne kan moo ay jëndal lii am koo xam ne daa fay dara mu ne ko mu ne mu laaj ne kan mooy joxe lu ëpp lool gars yi di joxe ba lii gën a ëpp moom la ko jaay ba pare jox waa ji mbir mi ne ko ci la mooy waaja nga xam ne dafa <laughs> libéré woon ne ne jaam bi jaamam bi bu bu bu génnee àddina moom gé moom libre na te lool kese la amoon yeneen ma saa saam jël jaam bi daal di koy jaay jox ko alal ji ne ko demal nga dund ci ak sa ñëbo voilà <laughs> léegi mun a al mudabbar kon nag mu ngi noonu kon mu ne nag mu ne walla tanaajasu lii nag beneen affaire la lii mooy enchère bi day am mooy njaay moo xam ne man je je je le vends au plus offrant au plus offrant ki gën joxe lu bari loolu laa koy jaay ah, téere bi Sahih Imaamul Bukhari la voilà léegi kan moo ci kenn ne man de man naa ci mille francs keneen ki ne mën naa ci deux mille keneen ki ne mën naa ci trois mille keneen ki mën naa ci quatre ma xool ku gën a fay lu bari ma jaay ko loolu mën naa ne waaye fii najas mooy lan day am ku nekk ci biir mbooloo mi jënd taxu koo jëndee mais day yëkkati affaire yi bu gaay ne mille francs mu ne deux mille defu ko ngir jënd mais da koo def ngir suuxal waa ji ku kenn ku ndax ku ko bëgg waa ji bu nee deux mille da nga naan kon naa fay lépp lool ndekete yoo moo commerçant bi waa ji jaay ndeke ñoom ñoo combine mel noonu rek voilà ne ko duggal biir bu yow a cher bàyyi ba ñépp wax li ñu yaakaar yow nga wax lu gën a sori bu ko defee ma mën a gor gaa bu ma paree dina am lu ma la jox loolu la ne bu leen ko defante voilà parce que loolu bés bëggoo woon la ko def yow boo découvrir woon jënd benn mbir ba pare nga dem ba biir ñu ne la mbir mi noonu la demee waa ji sax yow nga faylu seere nii jënd sax tax ko woon a jóg loolu gis nga yow ni lay mettee léegi nan nga ko bëgg a defee sa morom mu ne kon wala tanajashu te nag bu leen defate façon njaay moom ma la nga xam da ngay yokk prix te jënd taxul ngir suuxal waa ji léegi ngir suuxal ko mu suux déedéet mu ne wala tabaghadu te bu leen bañante voilà bu leen soxorawante laa taxaasa du bu leen def bayan nagas wala tabaghadu ta bu leen bañante naan diw dama koo bañ sa jiw bi bokk julli naan dama koo bañ ñoo xam ne ay mbayen bàyyi la ñu bokk wala bakk bàyyi nekk ay noon fini ay noon des ennemis yoo xamante ne nii dañoo bañ bañ di nekk seen xol yi nit ki di ëmbal ki ci des wal iyaadu billah keneen ki ëmbal ku ko wala tabaghadu bu leen bañante walaa tadaabaru te bu leen wanante gannaaw ku nekk di wanante sa mbokk gannaaw loolu nag du rek voilà bu cérémonie amee nag ñu ñëw di wanante waaye ñoo bëggante ndekete yoo bëgganteeg naafiq kese la mooy seen xol yi ak moo wanante gannaaw te seen projet yi kenn du ci xamal sa mbokk dara ndax jàpp nañ ne yii kii bu ma xamalee samay mbir yàqu voilà ñu jàppante noonu foog ne di naxante buñ dajee ñuy raayalante gannaaw nekk ci loolu loolu yëfi caaxaan yooyu mooy wala tadaabaru bu leen wanante gannaaw wala wala yabi te bu mu jaay ba'dukum lii def ngir yëwénal diggante way gëm yàlla yi innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna comme la saa borom wax innamal mu'minuuna dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ixwa ñoom dong na leen bokk de kon nag faslihu way way yéwénal leen dara feral leen bayna xawaykum seen diggante mbokk yi mu ne kon wala yabi'ta bu mu jaay ba'dukum leen ci leen kenn ci yéen wala leen ci yéen ala bay' ba'd jaay keneen voilà yow nga ñëw fekk commercant bi am benn ko yow yéen ñëpp ay jaaykat ngeen fii ngeen nekk ci Sandaga wa ci Sandaga wala marché muusante wala fii nii ci marché Perrache bi léegi yow ngeen ñëw nga gis sa waa ji di jaay hein wala ci Confluence wala La Pardieu wala fi nga xamante ne nii mooy Daaru Musti wala fi nga xamante ne nii mooy marché Ocass léegi yow ni nga def wala Wall Street nga ñëw toog gis waa ji di jaay hein nga ñëw piis waajee jënd quoi ngir mu kii nga ne ko affaire affaire bi man naa ko jaay def ko piis waa ji arrêté ne moom bàyyi na jaay dem nga ne ko ñaatal la ko bëgg a jaay ah yow bàyyi baal man ma jaay la ko lu gën a yomb loolu loolu la suñu borom wax wala yame bul jaay loolu suñu yonent ma ne saa saa wax te bu mu jaay ba'dukum lenn ci yéen ala bay'a ba'd te bu mu jaay kenn ci yéen ci njaayam keneen waaye bay'a day tekki jënd tamit voilà moo bu kenn jënd ci jëndum keneen yow nga yow fekk commerçant bu waxaale benn waaye ba waa ji baale ka bay conclure yow nga piis commerçant bi nga ko wax yow saway kii loolu la la transaction sooy def ko benn signe waa ji moom gisul ndax ngi dox xam la la wan après waa ji ne non finalement sax dama koy bàyyi bëggatuma koo jaay ko après waa ji bi mu demee yow nga ñëw na ko waa laata la ko bëggoon nga ne ma yow man jaay jënd naa la ko lii loolu rabit la wax walla yabiyanto moom jënd ta bumu jaay bandu moom leen ci leen ala bay bandu ci keneen jëndum keneen de wakkunu te na ngeen nekk dongo jaamu yàlla ixwana nekk ay mbokk du moom la la laay bi ma la fàttali léegi wax mu ngi noon mu ne al muslimu gis nga ki wommatu ki way mommatu way jullit bi axul muslim mooy mbokkum jullitam mooy sa mbokk mooy sa seetu waaye nekk ay moom yu yées iblis ci fowe di ñu fowe suñu mbokkoo yi yu deret yag yu diine yi iblis di ñu fowe ak ay taalibeen yi nga xam ne ñoo lay jàppal moom itam mu am gaa yi ko jàppal feeti shaytaanul insi shayaatinul insi ku nekk naan boo amul fulla yow ah bu mu ko yóbbul de kon nag al muslimu way ngëm yàlla ji way wammatu yi axul muslim mbokk muy mbokkum jullitam de laa yazlimuhu looloo tax nag ba waru koo tooñ lii mais est-ce que ci réellement duñ gis ñu koy tooñ si mooy lii xabaar la boo xam ne mooy insha wala mooy da day wax ne lii laa yazlimu jullit du tooñ mbokk jullitay mbokkam kon du ko tooñ loolu mooy bu ko tooñ yow bul tooñ sa mbokk jullit voilà léegi bu ko tooñ sinon ci feeyi ni réeyu gaay di tooñante tooñante bu jéggi dayo bu graw laa yazlimuhu waru koo tooñ te bu mu ko tooñ voilà wala yaxdulu te waru koo gàcceel te bu mu ko gàcceel bul gàcceel gàcce am na ñoo xam ne ñoom dañu ay cynique lañu dañoo cynique voilà mooy ak cynisme moo dee seen xol yi ba ñoo kontaan ak ñu gis seen mbokk moo xam sax bokku deret ak lu ne wala bokku jullit nekk ci ay problème dañuy dëkk ci la ñuy kontaane waaw gis mu nekk ci gàcce ñëpp di ko devant tout le monde moom looloo koy kontaan loo walla yàlla bi la wala yaxzuluhu ta du ko gàcceel te waru koo gàcceel wala yaxqiruhu ta du ko xeeb voilà jàpp ne moom dund may or dund gaa ay weñ gu ñuul ay xeer yu xesaw lañu déedéet wala yaxqiruhu te waru koo xeeb wat taqwa suñu yeneen ti ma lay saa saam ni ngëm yàlla haahuna fii la ne lay tax nga mën moytu yi yëpp yii mu fi tere lii tax nga man ko mooy ak taqwa ragal yàlla di xool yàlla ci lépp teg sa bakkan sa bakkan bi lay pousser nga nga xam ne buñ ci yee ngay rëy-rëylu waaw ah man dinañ xam ne man man man manuma nekk magam mu may kii di ma kii man dama ko wóor sama yoon nawu ci voilà yooyu loolu ngay teg fee voilà mu ne kon nag mu ne at-taqwa ragal yàlla haahuna fii na ne wa yushiru mu daal di mu daal di nekk moom yonente bi alayhi salatu wassalam daal di joxoñ ila sadrihi ci li nga xamante ne nii mooy eh, ci dënnam voilà daal di daal di teg loxoom ci li nga xamante ne nii mooy dënnam salaasa marrat ñetti yoon la teg ci dënn naan at-taqwa haahuna at-taqwa mooy ragal yàlla ci xol la ne mooy tax nga man yi yëpp nga sori leen bi hasbi imri'in min ash-sharr mu doy na nag as nit min ash-sharr ci lu ci mbon gu ko man a dal an yaxtira muy xeet axaahu mbokkam al muslim bi nga xamante ne nii jullit la kullul muslimi bépp jullit alal muslimi ci mbokku jullitam xaraamun dafa xaraam damuhu li nga xam ne mooy deretam jullit amul droit amul sañ-sañ di tuur dereetu mbokku jullitam wa maaluhu xaraam na it ci moom it mu laal ko te dañ koo ñoŋal maaluhu alalam nekkul di jël sa alalu mbokku jullit ndax jàpp ko sa alalu mbokku mel ni waaye les communistes yooyu wala waay fii mu ne man maay moom moom mooy man kon nag alalam ji lu ma ci jël ma ne eh baal sa waxi caaxaan yooyu nga naan lan loolu waay alalu jàmbur ji la neex te yow bu doon sa alala doo nangu foofu du fa dox ay man maay moom mooy man du fa dox déedéet wamaalu alalam loolu dafa xaram di ko jële noonu wa irduhu ak deram manoo di yàq deram fu ne loolu dafa xaram nga yàq deram di ko di ko jéebaane fu ne di yàq deram fu ne bu ñuy wax nga naan ñeme naa ko voilà man bu fi noon waxu ma ne loolu mooy jëw nga naan lan boo fi waxee lu wuteek li nekk ci moom